fi lbaabi alxaamisi wal arba'iin wa an abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tunkahul mar'atu li arba'in li maalihaa wa li hasabihaa wa li jamaalihaa wa li diinihaa fadfar bi zaati diini taribat yadak muttafaqun alayhi wa ma'naahu anna an-naasa yaqsiduuna fil 'aadati min al-mar'ati haadihi al-khisaal al-arba'a fahris anta 'alaa zaati diini wadfar bihaa wahris wadfar bihaa wahris 'alaa suhbatihaa kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ci suñu garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon na ñaari xadiis xadiis trois cent deux ak trois cent trois cent soixante deux ak trois cent soixante trois mu doon xadiis bu njëkk trois cent soixante deux Seydina Abu Hurayra bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon man aada maridan aw zaara axan lahu fi llahi naadaahu munaad bi ñu mujj woon gis moo doon fanweer ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett mu ne woon wa an abi Muusaa al-Ash'ari radiya al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala innamaa mathalu al-jaliisi as-saalihi wa jaliisi as-suu' waaw kon nag tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis numéro trois cent soixante-quatre mooy xadis Seydina Abu Hurayra mu ne waa Nabi Hurayra mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci bàyyi muus mu ndaw mi di Seydina Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi ci li gën a siiw ci turam radiyallahu anhu xaafizu saxaabati radiyallahu anhu waa xaafizu saxaaba wala fay mooy mooy ki gën a euh, ëpp lu mu solo xadis moo tax ñu naan ko xaafizu saxaaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne kon sayna Abu Hurayrata an nabi muy jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lana tunkaxu def ndaw si li arba' ñir ñeent ñeenti mbir yi daal dañ ciy denc li maale ngir alalam wali hasabe ngir fa mu bokk wali ngir taaram wali diineya ngir diineem wala ngir diineem waaw fadfar bi daati diini yow nag mi nga xam ne yàllaa la ñor jullit nga l'islam l'islam nga ne ngërëmu yàlla nga bëgg a ut ci loolu dugg lu ne man yonent bi alayhi salaatu maa ngi lay dénk fadfar tànnal waaw defal loo xam ne day tax nga gañe tonowul gañewul bi daati diini borom diine ji waaw ki am diine ci ñi ñépp waaw nga xam ne moom la nit ñi takke yow moom tànnal ki nga xam ne moom moo mujj <laughs> moom la nit ñi def ci dernière la ci ci ca ca mujjug liste ga waaw muy boroom diine waaw fexeel nga tonaw tànnal kookee bu ko defee mu may la nga ñaay boo ko defee de taribat yadaaka waaw waaw mooy taribat yadaaka fasfar bi zaati diin waaw mooy bon loolu boroom xam-xam yi ci wuti nañ ci ñëw fasfar bi zaati diini taribat yadak mooy sa ñaari loxo yi dina takk suuf dina takkook suuf si waaw dinañ ci ñëw mu ne muttafaqun alayhi insha allah mu ne xadis bii de al imam al Bukhari yu rahimahullahu taala daal dina koy solo na ko noon al imam Muslim rahmatullahi alayhima léegi al imam an-Nawawi mu ne wa maanaahu maanaa xadiis bi mooy anna naasa que ne nit ñi yaqsiduuna dañuy jublu fil aadati ci aada en général ñoom seen aada lii la minal mar'a bu ñëwee bay takk soxna góor ñi lii wa tax ñuy takk hadihi al xisaal al arba'a ñeent yi benn ci ñeent yi moo leen di tax a jóg wala boog ñu boole ñaar yi wala ñett yi wala daal ñu boole en tout mooy yii nga xam ne ci aada nit ñi lii mooy tax bu ñu jógee di takk soxna lii lañ ci woon. mun ne ko yow nag faxaris na nga xër yow jullit bi anta yow ala zaati diin ci ki nga xam ne mooy boro ki ndaw si am diine bi biha tonawul ci ko tànn ko te téye koo kee fexe cee tonawu fexe cee am ngañaay waaw boo ko defee di nga am ngañaay waaw ala waxris te na nga xër ala soxbatiha di ànd ak moom voilà àndal ak kooku fexeel kooku mu nekk ki nga xam ne sa voyage bu gudd bii di voyage su nga xamante ne moom mu suul la wala nga suul ko kese lool ngeen di yéene ah na nekk koo xam ne eh, eh, borom diine lay doon wax risala sohbatiha yi te nga xër ci ànd ak moom kon laaj bi mooy est-ce mu ne kon est-ce ñaar kese ko solo dal imam al Bukhari ak al imaamu Muslim dañ naan déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko ci Musnad Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka noon beneen sëriñ imam Muslim daal imam ad-Daarimi rahimahullah ta'ala imam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak al ibn ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al-imam al-hafiz al-Bukhari rahimahullah mu ngi kondi ci kitaabun nikaah baabul akfaa fi diin waaw buntu mariage baabu buntu al akfaa gis nga nawlowante fi diini ci diine la voilà te lii nii mu tudde buntu bi loolu la imaamu Maalik rahimahullah contrairement ak waa jumhur en général mais waxu imaam Maalik boobu mooy dëgg voilà waaw mooy nawloo wante ci wàllu mariage ak loolu moom diine kese la voilà amul kii nangam ak nangam diine la voilà diine la waaw <laughs> diine la moo tax même al imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom la mais na moom de toute façon euh, même waa jumhur loolu ñuy wax naan bon man na euh, selon ku nekk ak euh, ñenn ñi comme euh, ki nga xam ne moom shérif ak Qurash Qurashi wak yu mel noonu mu ne yooyu yëpp amul benn dalil bu koy wane <laughs> waaw benn dalil bu leer bu koy wanee ko amul waaw <laughs> waaw même bu dee waa ngiiram <laughs> gisuñu loolu waaye imaamu Maalik wax ni mbir mi fi diin te imaamul Buxaari moom lay junj fii ne al akfaaw gis nga naw a wante fi diini waaw booy marié diine la voilà <laughs> mu ngi noonu te loolu moom dafa leer ci sunna moom <laughs> waaw loolu dafa leer ci sunna mu ne haddathana nettali nañu musaddadun mu ne ki ñu nettali imaamul Buxaari mu ne ki ñu nettali mooy musaddadun mooy musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al asadi abul hasan al basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana yahya mu ne ki ñu nettali mooy yahya mooy yahya di yahya ibn sa'id ibn farrukh al loolu alxafidu Abu Saïd al-Basriyu al-Ahwalu rahimahullahu ta'ala mu ne an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah di Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ah, ibn Umar ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Anawi Abu Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda qala rahimahullah wa radiyallahu an ahli Umar qaala mu ne haddathanii nettali na Sa'id ibn Abi Sa'id mu ne ci ma nettali mooy Sa'id ibn Abi Sa'id muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id rahimahullah al-Madani an abiihi moo ko jëlee ci baayam an Abi Hurayra mu jëlee ko ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tunkahu al-mar'atu li arba' li maaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diiniha fazfar bi zaati diini taribat yadak nii la ko al imaamu al buxaari sorokant al imaamu muslimu rahimahullahu taala mu ngi koy di ci kitaabu ridaa wala kitaabu ridaa dañuy wax ñaar yëpp baabu istihbaabi baabu istihbaabi nikaahi zaati diin man haddasanaa Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubaydullah ibn Sa'id ci ñetti sëriñam la ko jëlee muy Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu ne ci moom la ko jëlee muy Zuhayr ibn Harb kon wa Muhammad ibn al-Muthanna ak ki nga xam ne mooy Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin ah gis na jàgg nañ ko gis bokk ci sëriñu waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa wa Ubaydillah ibn Sa'id ak ci beneen sëriñam di Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri Abu Qudama an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarani xabaare na ma Sa'id ibn Abi Sa'id mu ne Sa'id ibn Abi Sa'id moom lañ ci sànq sax ci bu Imam al-Bukhari Kaysaan al-Maqburi Abu Sa'id al-Madani rahimahullah an abiihi moo ko jëlee ci baayam di Kaysaan Abu Sa'id al-Maqburi rahmatullah ala al-jamii' an Abi Hurayrata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tunkahu al-mar'atu li arba' li maalihaa wa li hasabihaa wa li jamaalihaa wa li diinihaa fazfar bi zaati diini taribat yadaak voilà lii nii la boroom al Riyad bi daal di indi muy eh, kiiwu imaam Muslim bi rahmatullah alayhi léegi bala ñu see nañ ci dugg glo nañ wax globalement hadith bi lëkkaaleem bi mu am ak suñu bunt bi d'abord mooy nit ki bokk na ci li nga xam ne ànd ak nit ñu baax ñi ci bunt bi ñu nekk garab gii ñu nekk ziyaare waa yiw di toog ak ñoom tey àndandoo ak ñoom àndandoo bi du ànd voyage kese non ànd dund ke dëkkal moo taxit ba ñuy wax ci dëkkandoo ah al al al al jaaru qabla daar tamit mooy seetal ni ngay dëkkal koñ bul jàpp rek walla am nga alal rek walla borom alal yi fee la ñuy nekk rek nga dem walla léegi mën naa jënd foofu comme tout le monde alors que xamoo ñu nga nar a dëkkal ñooy ñan yan façon nit lañ waaw lan mooy seen yitte est-ce que ñoo xam ne caaxaan kese leen tax a jóg waaw koñ bi fexe nañ ba samedi bu nekk dinañ fi caaxaan wan fi ne ñoom ay jet seteur la ñu yooyu yow foofu nga bëgg a juddu yow ah loolu doo ko seet <laughs> waaw wala yow itam nga ñëw wala war teew miinoon nga quartier populaire rek nga ne comme feew quartier populaire naa dem doo xool ña nga war a dundal ña nga war a dëkkal ñooy ñam waaw <laughs> ñooy ñam loolu dafa jar a xool al al al jaaru seet ñan ñoo fi sos ñan ñoo fi dëkk ba pare qabla daar laata ngay sanc kër waaw boo seetlee yooyu nga xam ne duñ ci bàyyi xel moo tax da ngay sanc kër ba pare amul problème kese waaw ay problème de voisinage yu dul yoo xamante ne nii. da ngay dem bay rëccu naan man bu ma ko yëgoon de lii de bu ma ko teeloon a xam doonu ma woon jënd kër gi wala doonu ma fi woon dugg waaw lu tax parce que yaa deful li nga xamante ne mooy prudence mooy li nga xamante ne mooy li jaadu voilà kon àndandoo bi yooyu yëpp ay façon àndandoo la voilà nag ki nga xam ne moom ngay àndal nga xam ne moom ngay dundal waaw boo mayul borom bi boo amee li mooy vingt quatre heures sur vingt lu dul liggéey wala moom mu dem tukki wala dara muy soxna si wala soxna si naka noonu tamit mooy yow na nga seet ka ngay si ka nga war àndal ci sa dund goog ni ko waxee sànq ba ni nga xam ne na ngay faatoo kooku na seet mu nekk ku baax waaw waaw mooy na nekk ci ahlul xayri de <laughs> waaw mu ngi noonu kon nag moo tax yonent way saa saam nag hadis bi looloo tax mu ñu bi ñu ciy digal nag ci hadis bii nañu kaay leen àndandoo du ay ànd rek dem voyage dem fii dem noo wala sa copain ngay àndal non waaye sa soxna si ngay dekkal kooku nag mu jox ñu ne nit ñi de lii laa gis man rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax constat la de voilà moo tax al imam an-Nawawi ci al al minhaj sharh sahih muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne hada al hadith as-sahih fi ma'na hada al hadith mu ne li wér ci maanaawu hadith bii mooy anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbara bima yaf'aluhu an-nas fi al-'ada waaw fa innahum yaqsiduuna hadhihi al-xisaal al-arba'a mu ne yonent li li dëgg ci hadith bi moo ne yonent bi saa saam day xabaare li nga xam ne moom la nit ñi di def ci aada en général bu ñëwee bay denc soxna lii lañ ciy jublu fa innahum ndax ñoom bu boobaa yaqsiduuna dañuy jublu hadhihi al-xisaal ñaar yii ay jikko yii ay melo arba'a yi nga xam ne ñooy ñeent moo leen di tax a jub waaw mu ne wa aaxiruha gis nga tànneefu nit yi dañuy tànn moom mooy la leen mujjee ña xam ne mooy gis ka ka yorenti waay saasaam mujjee nooru la wa axiruha ka ca mujjee indahum fa ñoom nit ña zaatu diin mooy zaatu mooy borom diine ñi soxna doon moom moom la ñuy mujjee xool waaw. moom dinañu moom buñ jógee di takk dinañu xool ko scientifique mooy ko rafet dinañ xool ku bari alal dinañ bari oh kii yu kii kii kii baayam diplomate la wala baayam sëriñ ba la boo xam ne boo ko takkee yow yow yow yoo jeex na gaay dañ lay sukkal dina raamal waaw kee moom borom alal la boo ko takkee yow sa waay problème si wu xaalis dépense jeex na ci yow voilà <laughs> kii moom wu taar bi mu taaru bu ma ko kiiwee kantaa diine moom la ñuy mujjee xool bu dee sax dinañu ko xool waaw moo tax mu ne wa axiruha indahum lu mujj ga ñoom te ku ñuy tànn mooy saatu diin <laughs> mooy borom diine yonent may saasaam nag wax ne yow nag jullit bi def moom far anta ayyuhal mustafid bi hada diin waaw ah bi zaati diin mu ne tànnal waaw yow bu ko defee nga yow mi nga xam ne yaa bëgg a gindeeku ki nga xamante ne mooy kat yor diine waaw na la kooku tax a jóg te xëral ngir am ku mel noon laa annahu amrun bi daalik nekkul ne rek lay sàttam da nekku ku muy dakk na nga def nii mbaa xaram na déedéet <laughs> dalay conseil en tant que bàyyi jullit ñi en tant ki nga xamante ne mooy ashari mooy ki nga xam ne lu baax rek ne leen leen bëggal ndax laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil rahim waaw loolu nekk ra'ufur rahim ci way ngëm yàlla yi da leen a yërëm lool ñeewante leen lool moo tax amul dara lu yiw lu dul ne dijjil na leen ko leeral leen ko woo leen jëme leen dara loo xam ne luy yàq safaan la lu dul soril na ko dandal na ko te leeral na ko pare mettre leen en garde bu leen ko jege waaw moo tax ngir yow sa vie maritale jaar yoon sa sa mariage nga dundu dundu couple bu jaar yoon yeneen bare sa saam ne ah boo bëggee sab jaar yoon te doo bari ay problème jàppal ki am diine waaw mu ngi noonu léegi kon <laughs> loolu la léegi nañ ci ñëw ci eh, eh, gina eh, taxaw tuuti waaw kon xam nañ ne kon lii lan la mooy rek lii nii mooy yonent bi saa saam dafa wax lii nga xam ne mooy dafa def constat gis lii xew te loolu dañ ciy jànge ne boroom xam-xam bi dafa war a xam son milieu waaw mooy son son bii ah wala sa bii ah daf koo war a xam la sociologie l'anthropologie de sa de de de, de sa société dans laquelle il vit da ko war a xam waaw nan la ñuy dunde lan mooy seeni aada ak lan la ñu di def bala ca baax mu ne leen waaw lii converti leen ci ànd nag charia la ca baaxul mu moytu da ko leen ko loolu da ko war a xam yonent ma ne saa saab loolu la def vision sociologique boobu ngaa yëg ko tudde léegi utal ko ay waaye loolu lépp yi nga fiy tudd l'anthropologie ay sociologie Euh, euh, yooyu yépp mu ngi ci hadith yi waaw <laughs> mu ngi fii psychologie yépp ñu ngi ci biir waaw dane nag yonent way sa sam lépp lañu ci dëxëñëw lool kon affaire bi loolu la lu ama am solo mooy ki nga xam ne mooy kiy jàngale xam eh, jamonoom ñi muy dundal nan la ñuy dunde moo al imam al-Qurtubi rahimahullah mi def sharabi sëriñu borom sara sahih muslim sëriñu borom tafsir bi mu ne maa waa maanaawu xadis bii nag mooy anna hadhihi al-xisaal al-arba'a hiya allati yarghabu fi nikaahi al-mar'ati li ajliha waaw fa huwa xabarun de amma fi al-wujuudi min dhaalika laa annahu waqa'a waqa'a al-amru bi dhaalik bal zaahiruhu ibaahatu nikaahi li qasdi kullin min dhaalik laakin qasdu ad-diini awlaa al-imaam al-Qurtubi Abu Ahmad rahimahullahu taala mu ne maanaa xadiis bii mooy ne gis nga ñeent yi fi yonent ba saa saam mooy yi nga xam ne nit ñi léeg-léeg moom la ñuy xemmem bu ñuy denc bu jigéen ab soxna lii lañ ci jub noonu ah. mu ne lii la xabaar la de yonent ba saa saam day xabaare di wax li xew amma fil wujudi li nga xam ne moo nekk moom la nit ñi di dundee nii la ñuy mel seen société daal nii daal en général nii la ñuy dànne waaw mu ne la am na waqaal aywa mooy tuntaxul mar'atu mooy aywa takk leen noonu ci lii waaw li diine yaa waaw li maali yaa ngir alalam aywa dee leen takk ngir alalam dee takk ngir fam bopp takk ngir taaram dee takk ngir diineem de du loolu de bu ko jàppe noonu ku ko jàppe noonu juum <laughs> bal yam zaahiru li feeñ ci hadiisu mooy ibaahatu nikaahi li qasdi kulli min zaalik waaw mooy ku nekk xam nga manu la tëb ne lay takk faam sàngam parce daa am alal nga ne ko sawaay li ngay def xaraam na déedéet loolu mënoo ko wax parce que denc soxna ci boppam loolu mu baax kese la mooy lu dagan kese la waaw mënoo ko ñëw rek naan ko xaraam na bu dee da cee am yére bu bon mais denc nit ngir daa am alal loolu fan la bone déedéet mais mooy moo tax mu ne loolu dafa mu baax <laughs> mooy lu dagan la noonu <laughs> waaw li feeñ mooy ne bu ci nekk ci mën naa tax nit ki mën a daj denc waaw parce moom nit moom na ko wax ne man moom de toute façon waaye ma man moom de toute façon bu may denc man moom sa <laughs> waay <laughs> man daal doomu sëriñ laay denc waaw nit bu ko neexee wax wala man daal sutu lat joor jóob laay seet waaw ku sutu lat joor man duma ci nekk di sonn quoi <laughs> c'est bon quoi ba jusqu'à présent manoo ko ne sa waay xaraam na li nga bëgg la li nga bañ non manoo ko wax yow it dafa bu baax rek choix wam la waaw wala li hasabiha fa mu bokk ne hé man daal gis naa les français boo leen amee moom dina baax en plus seen passeport daa baax yow mënoo ne nit ki yow rien que lu xaram nga def nga bëgg déedéet loolu ma ba léegi manoo fee wax ne waa ji loo fa ah. waaw <laughs> non man moom américain yi ñoo ma gënal quoi yow kooku mënoo ko kii waa ji ne man saalum saalum yee ma gënal wala kajoor kajoor yi ba léegi yow mënoo dal rek ci loolu. voilà <laughs> moom daal imaam al-Qurtubi rahimahullah di wax waaye ku ne man man daal ku taaru laay seet ku taaruwul moom yow mu topp ne eh, man moom du ma ci nekk man moom ku taaruwul jarul sax ngeen ma koy présenter wala nekkuma fi liggéey voilà kooku mënoo ko ne yow lii nii nga bëgg dafa xaraam xaraam xaraam non waaw. waaye nit ku taxaw ne man moom ku am diine kese bu amul diine moom bu yeboo ngeen bu leen nekk di ma wax leneen naan ko nga def xaram xaram xaram déedéet mooy yii la la wax ne li feeñ mooy bu ci nekk <laughs> ci yii nii dafa nekk loo xam ne lu dagan la waaw waaw waaye nag waaw laakin waaye qasdu diini awla jublu nag ka am diine moo gën yeey ci jullit waaw mu seetlu alhamdulilah ndax kookoo koy dimbali ci li tax voyage bii mu nekk min ad-dunya ila al-akhirah jóge àddina al-akhirah ka ci mën a jàppale ci façon jigéen ñii fi yonent bay saa saa wax mooy borom diine waaw waaw sinon keneen ku mu laa njuuy ëllëg <laughs> si mën na laa njuuy mën laa njuuy ëllëg waaw moo eh, al imaamu al imaamu al imaam euh, du Seydina Abdallah Abdallah ibn Amr ibn al-As Abdallah ibn Amr ibn al-As waaw as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu dafa solo ci maanaa boobu lu am solo waaw boo xam ne xadiis la boo xam ne yëkkati na ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ci maanaam bii nga xam ne moom la al imaam al qurtubi rahimahullahu taala nekkoon di wax mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane <laughs> waaw hadith <laughs> bi al imaam Ibnu Maaja moo ko solo <laughs> mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa tazawwaju nisaa li husnihinna fa asaa husnuhunna fa asaa husnuhunna an yurdihinna aw yuhlikahunna wala tazawwaju wala tazawwajna wala tazawwaju wala taz wala tuzawwijuhunna li amwalihinna fa asa amwaluhunna an tutghiyahunna walakin tuzawwijuhunna ala din wala amatun sawda zaatu diinin afdal waaw al imaamu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma <laughs> mu ne yeneen ci may saa saa nee na laa tuzawwiju nisaa ala husnihinna mooy bu leen denc soxna yi uniquement parce que dañoo rafet kese loolu bu ko def de say yaa nga nag ma ci projet saa ci seet ku rafet ma ne non naa ni waaye say waaye daal ay yaa ngi ci projet ay <laughs> ah yow moom <laughs> célibataire tuuti yal na la ci borom bi génne masha Allah yaa ngi ci projet waaw <laughs> ah, baax na mooy bon xaaral affaire bi ça ne veut pas dire que booy denc bul seet ku rafet non waxu la loola non déggoo li mu wax bay eh, lii rek la ko ci intérêt oo ko naa da ngay nelaw sax da ji di yaa ngi déglu dala passionné bii de waaw wëkk bar comme ci projet fama qada arabun illa ila arabin boogoon naa ne yow problème <laughs> yi nga doon wax ba <laughs> yooyu rek ay sa problème da nga ngi ci yeneen waaw <laughs> nit a mel noonu wara booy got arab bi nee na fama qada du benn projet du ba woy ba mu euh, satisfaire illa ila arabin lu dul mu dem ci beneen yaa fay euh, ana wa ant adamiyaan kon mu ngi noonu mu ne laa tusawi yu li yusnina fansa usuna an yurdina mu yonent bay saa saam ne laa ta la la laa tazawwaju de bu leen denc anisa ak jigéen yi képp le husnihin na ngir seenu taar daal la ci booy science bi gën a rafet nag kese la ci tax a jóg mu ne de fa asa ndax xëy amaana husnuhum na gis nga seen am tax an yurdihim mu ñu daal di leen ay an ay yuhlikunna mu alak leen